ba'da al-mi'a wa 'an abi barzata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu bi aaxarihi izaa araada an yaquuma minal majlis subhaanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk faqaala rajul yaa rasuula allahi innaka lataquulu qawlan maa kunta taquuluhu fiimaa madaa qaala dalika kaffaratun lima yakunu fil majlis rawaahu abu daawuda rahimahullahu ta'aala wa rawal haakimu abu abdillahi rahmatullahi alayhi fil mustadrak min riwaayati aa'ishata radiyallahu anhaa wa qaala sahiihul isnaad kon al imaam al haafiz an-nawawi rahimahullahu taala ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bii ñu génn ci garab gi ñu nekk ci tool bi di cent vingt-neuf baabun fi aadabil majlis wal jalis bunt bi di wax ci tegginu jotaay ak ka toogal ñu gisoon xadiisu saydina mawlana abu hurayra ad-dawsiyu radiyallahu anhu wa ardaah yi nga xamante ne ci la ne woon muy 832 hadis 832 bi mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man jalasa fi majlisin fa kathura fiihi laghatuhu bani mu jeex walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu daldi di gis euh, li nga xamante ne ni mooy xadis bi ci tegu te waxoon nañu ko muy xadis huit cent trente-trois ne woon mu ne wax na bi Barza mu ne mu ngi jëlee Abu Barza ci Abu Barza <laughs> waaw Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Abu Barza nu mu tudd Nadlatu ibn Ubayd ibn Abid radiyallahu anhu annahu qaala nee na kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw yaquulu bi axira bi axara doon na wax ci mujjanteelu dundam wala doon na wax waaye loolu lay gën loolu lay gën niru na loolu la waaw di aaxara mooy ci mujjanteelu dundam moom lañ la doon wax ne la ci jataay bii ñu génn yeneen saa salaam ci boppam fële dane woon góor gu ko gu nekk ci jataay daal di koy wax ku toog ci jataay ah mu bari wax ya nga xamante ne wax yu mbuusuur la ak allahu ak yooyee boo waxee lii de mooy ñaan gi ñu jéggal la lépp la nga defoon ca bërëb ca jotaay boobee ñu ne la waaye loolu yonent bi saa saam ci boppam tekkiwul ne man bu dee dama nekk jataay boo xam ne kenn waxu fi lépp lu baax la jàng alquran la jàng xadiis kese daal di jóg dem que ne boo man soxlaw ba ko parce que fii liñ doon def lu baax la déedéet parce que yonent bi saa mii nii sangu ñépp da ko doon def moo tax bi aaxara daa newoon ci mujjantelu li nga xam ne mooy mujjantelu dundam. waaw am na nag borom awrul maabud nag rahimahullah nee na ah amaana ay fii aaxiri juluusi aw fii aaxiri umri waaye ñaareel bi ñu njëkk a wax moo gën a euh, niru ne loolu la ci jublu kene mooy amaana kon ci mujjanteelu toogaayam mooy bu toogee bay waaj jóg bay muy jeex ba jootaay bay jeex ca la doon wax lii loolu dëgg la waaw waaye ida araada an yaqum bi moo ñu koy leeral ke loolu euh, de toute façon mooy mujjanteelu dundam la parce que sayyidatu Aisha radiyallahu anha da dina wax lu mel noonu yonent bay saa saa te wax nañ la ne xadi eh, xadiis eh, bi kii bii nii kafaaratul majlis dafa niroog lool mel ni yonent bay saa saa deful lu dul yata awwalul qur'aan di appliquer rek li nga xam ne moom la ko al qur'aan wax mooy li nga xam ne mooy ci idaa jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadkhuluuna fii diinillaahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba waaw kon mu ne kon doon na wax bi aaxira ci mujjanteelu dundam wala bu ñëwee ba jotaay bay jeex comme li borom awnul ma'buud di wax waaye idaa araada an yaqum moo leeral mbir mi wala mu ne ngir fendali la <laughs> ida araada ndéem nam mën a an yaquuma daal di jóg minal majlisi ca bërëb ba mu toog moom alayhi salatu wasalaam lii la doon wax subhanaka allahum wa bihamdik subhanaka gàcc nga la ma allahumma sama borom wa bihamdika ñu ngi lay sant jaar rek di la sant waaw di la sant borom bi tabaraka wa taala ashhadu maa ngi seede an laa ka amul benn buur bu ñu war a jaamu ci bu ñuy jaamu ci dëgg benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg benn buur bu yelloo ñu koy jaamu illaa anta kurut yow borom bi tabaraka wa loolu maa ngi koy seede amul be kenn ku ñuy ah ku yelloo ñu jaamu ma ñu jaamu la ñu jaamu ko illaa anta kurut yow ba looloo tax nag maa ngi ñëw astaghfiruka maa lay ñaan nga jéggal ma astaghfiruka maa ngi lay ñaan sa sutura li nga xamante ne nii koo ko làmb rek ah kooku mu am sutura astaghfiruka wa atubu ilayka te maa ngi dellu di daw di dellu ci yow borom bi tabaraka wa taala léegi fa qaala rajul am benn waay bu fa newoon nag <laughs> comme que constaté na yonent waay saa saan léegi moom day wax lii rek ah léegi mu ne ko benn waay ya rasulallah mais yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah innaka yow kat la taqulu nekk nga di wax qawlan wax joo xam ne ma kunta taquluhu fi mada nekk nga léegi di wax wax joo xam ne gis nañ mooy di ko wax kañ saa to jataayee bay jóg loo xam ne kat seetlu nañ ne mooy yow lu jiitu woon doonoo ko woon wax wax yow doonoo ko woon wax yow yonent bi alayhi ah. <laughs> léegi xaala yonent bay saa saam ne ko zalika kafaratun ne ko loolee day far li ma yakunu fil li nga xam ne moo nekk ci jataay bi ci wax joo xamante ne nii eh, jaaduwul wala jaarul yoon mu ne rawaahu daal dina koy solo abu daawud al imaam abu daawud rahimahullah wa rawaahu mu ne xadis bii solo na ko alxaakimu abu abdillah bi alxaakim abu abdillah ko abu ahmad parce que xaakim <laughs> am na Abu Ahmad ah. <laughs> waaw bu ko jaawale kii bokkuñu moom sëriñ la ci kii muy Abu Abdillah an al fil fil mustadrak ci téeréem bi al mustadrak ala sahihayn rahmatullah alayhi min riwayati Aïcha moom nag mu ngi ko solo ci riwaaya boo xam ne nag ci sayyidatu Aïcha nag la jaar waaw waaw akbar radiyallahu anha yal na borom bi kontaan ci moom foofu lu wax wa qaala imaam al-Haakim moom ko soloowee mu ne xadis la boo xam ne saxiixul isnaad mu ne wa qaala saxiixul isnaad mu ne xadis bi lu lu wérub càllale la léegi kon xadis baa ngi noonu léegi kon nee na rawaahu al imaam Abu Daawuda léegi laaj bu njëkk mooy est-ce que moom dong ko ñu ne Ahmad ibnu Muhammad solo na ko jële ko ci kii nga xam ne mooy Seydina Abu Barza eh, radiyallahu ta'ala anhu na ko noonu al imam ad-Daarimiyu sëriñ imaamu Tirmidi na ko noonu imaamu Muslim rahmatullahi al-jamii' eh, moom daal dina ko indi moo eh, mu tudd imaam Ahmad indi ko ak al imam ad-Daarimi Eh, eh, rahmatullahi ala aljamii léegi eh, kon ñu gis ni nga xam ne noonu la al imam bi mu xam ne moom la njëkk a tudd muy al imam ad-Daarimi rahimahullahu taala ni nga xamante ah, imam ad imam Abu Daawuda <laughs> ah, imam Abu Daawuda rahimahullah ni mu ko indee al imam Abu Daawuda awwalu kitaabul adabi baabun fi kaffaaratil majlisi foofu la ko indee mu ne haddathana Muhammad ibn Hatim al-Jarjara'i wa Uthman ibn Abi Shayba moom la imam al kii doon wax ci jotaay bi ñu génn imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi mu ne haddathana nettali nañu Muhammad ibn Hatim min al-Jarjara'i mooy Muhammad ibn Hatim hmm? eh, ibn Yunus al-Jarjara'i al-Missisi Abu Ja'far al-Abid eh, eh? rahimahullahu taala rahma moom léegi mu ne wa Usman ibn Abi Shayba ak suñu beneen sëriñ ñaari sëriñ lañ ko jële muy Usman ibn Abi Shayba Usman ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usman Abul Hasan al-Absi al-Kufi rahmatullah alayhi nekkoon grand frère Abu Bakr ibn Abi Shayba rahmatullah alayhi mu ne al-maana maana bi mooy anna abda ibn Sulaiman kana abda ibn Sulaiman li abda ibn Sulaiman alkilabi yu ñi ne amiri la abu muhammad alkufi rahmatullahi alayhi alamiri moom axbarahum moo leen xabaare an al-Hajjaj ibn Dinar mu jële ci ku ñu naan al-Hajjaj ibn Dinar di al-Hajjaj ibn Dinar al-Ashja'i ñii na as-Sulami mawlahum al-Wasiti am ñeneen ñu wax yeneen yoo xamante ne noonu eh, eh, moom daal eh, mooy abida mooy al-Hajjaj boobu ibn Dinar rahimahullahu ta'ala an Abi Hashim moo ko jëlee ci Abi Hashim ar-Rumani al-Wasiti rahimahullahu ta'ala am ñu ne eh, moom nag Yahya ibn Dinar la tuddoon am nañu wax loolu am ñu ne noono ibn al-Aswad yi ñii ne ibn Abi al-Aswad ñii ne ibn Nafi' ñii ne ibn Bishr ah, rahimahullahu ta'ala waasit nag la ne woon waaw ah, ci qasru Rumman wala ñu naan ko ar-Rummaani Abu Haashim ar-Rummaani rahimahullahu ta'aala an Abil Aaliya moom Abu Haashim mi siqa la imaam Abu al-Haafiz Ibn Hajar nee na ci Taqriib at-Tahziib siqa ku wóor ngoogu ah an Abil Aaliya moo ko jëlee ci Rafi' ibn Mihraan Abul Aaliya ar-Riyaahiyu al-Basriyu rahimahullahu ta'aala nga xam ne moom ci Banu Tamiim la bokkoon mu nekkoon mawla ci benn ba eh, eh, banu Rayah ibn Yarbu' moo tax ñu naan ko ar-Rayahi boroom eh, tafsiru al-Qur'an bi muy Abul Aliya thiqatun kathiru irsal la wax ku dëgëra ngoog waaye ku bari woon lu mu doon yónni ay yeneen ay hadith yonent way sa kon an Abi Aliya an Abi Barzata al-Aslami moom Abul Aliya al-Basri Basra nag la moo ko jëlee ci euh, Abu Barza wax nañ la turam sànq muy Nadla ibn Ubayd ibn Abid bon am na nag ñu wax leneen ne Nadla ibn Amr la ñii ne Nadla ibn Abdillah ñii ne Abdillah ibn Nadla ibn al-Harith ibn Hibban ibn Rabi'a loolu yëpp ay wax la eh, nga xam ne moom moo siiw woon daal dàkkantalam nag la gënoon a siiw Abu Barza al-Aslami al-Madani al-Basri nekkoon taalibi ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam génn àddina vers l'an 65. Euh, waam ñu ne après euh, l'an soixante-cinq la génn àddina euh, radiyallahu ta'ala anhu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu bi akhara idha arada an yaquma min al-majlis subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk faqala rajul innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fima mada ya rasulallah fa qaal kaffaratun lima yakunu fi lmajlis nii la ko indee al imaamu Abu Dawud rahimahullah euh, léegi kon euh, gis nañ fi léegi nag mu def imaam euh, kii nu mu tudd an-Nawawi rahimahullah dana rawaa Abu Dawud wa rawaahu al-Hakim wa Abu Abdillah fi al-Mustadrak min riwaayati Aisha wa qaala sahihul isnaad léegi nañ xool lool moom al imaam al hakim kanta moom mu ngi ko indi ci buntu bi mu def ma amila aadamiyun min amalin anja lahu min adabin ah, qabri non min adabin naar ci li nga xamante ne mooy euh, affaire bi mooy tuddu yàlla <laughs> waaw <laughs> waaw allahu akbar kitaabu du'aa'i wattakbiiri wattahlili wattasbiihi wadhikri buntu ma amila aadamiyun min amalin anja lahu min adabillahi min dikrillah voilà foofee la ko al imaamu eh, daal di indi kon al imaamu al hakim abu abdillah an-Naysaburi rahimahullahu taala léegi eh, léegi nag mu ñu ñëw kon ci hadis bi moom nan la ko solowee ba ci sayyidatu Aisha mu ne al imaam al hakim muy hadis numéro 1833 mu ne axbarana Abu Bakr ibn Ishaq mu ne ki ñu nettali mooy Abu Bakr ibn Ishaq muy Abu Bakr ibn Ishaq al-Faqih waaw noonu la ko waxe axbarana Abu Bakr ibn Ishaq al-Faqih muy Abu Bakr muy Ahmad Ahmad la tuddoon ibn Ishaq ibn Ayyub ibn Yazid si woon nag ci kunyaam Abu Bakr an-Naysaburi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala moom mu daal di koy jële moom Abu Bakr mi Euh, euh, euh, mu ne qaala waaw qaala mu ne neena moom Abu Bakr ibn Ishaq mu ne mu ne qaala axbarana Ahmad ibn Ibrahim ibn Milhan mu ne ki ñu nettali Ahmad ibn Ibrahim ibn Milhan Abu Abdillah al-Balkhi al-asl thumma al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala léegi moom mu jële ko ci ki nga xam ne mu ne haddathana Yahya ibn Bukayr yàgg nañ ko fi gis muy Yahya ibn Abdillah ibn Bukayr wax nañ maamam lañ koy dàkkantale mais diggante Bukayr Abdallah mu nga fa ah, al-Hafiz Abu Zakariya al-Qurashi al-Makhzumi mawlahum al-Misri ash-Shami rahimahullah nga xam ne Misra la newoon moom rahimahullahu ta'ala ma qaala mu ne haddathana al-Layth kon mu jële ci imaamu waa Misr al-Layth al-Layth ibn Sa'd ibn Abd al-Rahman al-Fahmi nekkoon ki nga xam ne mooy alxafidu cheikhul islam moom it nekkoon xaritu al imaamu Malik ibn Anas eh, eh, eh, radiyallahu ta'ala anhuma an ibn al-Had moo ko jëlee ci ibn al-Had ibn al-Had mooy Yazid ibn Abdillah ibn Usama ibn al-Had Abu Abdillah al-Madani rahimahullahu ta'ala an Yahya ibn Sa'id moom mu jëlee ko ci Yahya ibn Sa'id ibn Qays ibn Amr ibn Sahl ibn Tha'laba ibn al-Harith moo nekkoon al ansaari mooy Yahya ibn Sa'id pourtant moom nii Yahya ibn Sa'id al ansaari bokkul ak Yahya ibn Sa'id al Qattaan Yahya ibn Sa'id al ansaari sëriñ la woon ci imaamu ñoom Maalik ak ñooñu imaam Layth fii dafa ak ñoom dafa jële fii bi Waasita ci sëriñ bii da koo jële bi Waasita te pourtant sëriñam la voilà muy Abu Sa'id hmm? ñii ne bon euh, kii Abu Usmaan al ansaari an-Najjaari mooy Yahya ibn Sa'id al ansaari boo déggee lool rek moom mooy moom nii nga xam ne euh, euh, daa nekkoon euh, sëriñ ci ñoom al imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati kon mu ngi noonu léegi moom Yahya ibn Sa'id moom moo ko jëlee an Zurarata ibn Awfa mu ne an Zurarata ibn Awfa mu jëla ko ci Zurara ibn Awfa Abu Hajib al-Amiri al-Basri al-Qadi moom juge la woon bu newoon fële ci Basra rahimahullahu ta'ala nga xam ne thiqatun abid la boroom Taqrib at-Tahdhib di al-imam Ibn Hajar ah, daal di daal di wax ci moom moom moom mii nag moom moo ko jële an Aisha mu jëla ko jële Aisha Aisha bint Abi Bakr ibn Abi Quhafa radiyallahu ta'ala ummi abdillah zawji rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam ba pare nekk ki nga xam ne mooy ki ëpp lum solo ci jigéen ñi jële ci yonent bi alayhi salatu wassalam bi nga xam ne hadith xamante ne moom bon mu ngi gane àddina la bi ñu yónnee yonent bi alayhi salatu wassalam ba pare eh, am nañu ne juróomi at ñu ne quatrième at ñeenteelu at après gàdd bi ñu yónnee yonent bi alayhi salatu wassalam ci la génn àdd ci la ci gane àddina ci la juddu fële ci Makkatal Mukarrama yonent bi saa salaam après denc ko euh, euh, comme ni nga xam ne noonu la siiwee mooy ki nga xamante ne nii moom moo pour mu solo comme niñ ko waxee moom Seydina euh, Sayyidatuna Umm hmm? Umm Abdillah di Aïshatu binti rasul binti Siddiq zawji rasulillah alayhi salatu wassalam Ah, annaha qaalat ma kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqumu min majlisin illa qaal fii dane yonent bi alei saat selaam nekkul woon doon jóg ci ab ab jataay lu dul ne dina wax subhanaka allahumma rabbi wa bihamdik laa ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk fa qultu lahu ya rasulallah ah <laughs> waaw gis moom daa def li kee def ah mooy li eh, kee def eh, saxaaba bi bi bi bi kii woon léegi hmm? saxaaba bi laajoon sànq ne way yoneen saa salaam waaw lii mooy lan lii yow la yaa ngi wax loo xam ne doonoo koon wax avant de waaw moom loolu la def moo tax nit bu dee xamoo eh, laaj daa bokk li nga xamante ne lu am solo la waaw bu ko bu ko jàpp ne bon jaru ko quoi ñun de saa yi non boo xamul laajal <laughs> Sayyidatu Aisha nee na ma ne ko waaw ya Rasulallah mais yow yow yow ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam ah maa aksara maa taqulu al-kalimaat idaa qumti mais aka bari léegi looy looy kaddu yii nii boo jógatee qaala yonente bay saa saam ne laa yaquluhunna min ahadin hiina yaqumu min majlisi illaa ghufira lahu ma kaana minhu fi dhalika al waaw mu ne lii mu ne muy doon sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne kenn du ko wax kaddu yii kenn jamono ja muy jóg ca jataay ba ne woon lu dul ne dees na ko jéggal li nga xam ne moo nekkoon ci moom moom la ah xawoon a récolté ci lu baaxut bu dee koo xamante ne kuy kuy def loolu la wala ay ricc ricc ci jataay boobee mu ne imaamul Haakim mu ne hada xadiisun saxiixul isnaad walam yuxrija walam yuxri wala walam yuxrija mu ne xadis bii de xadis la boo xamante ne ni bu eh, dëgër càllale la saxiixul isnaad moo tax imaamu Nawawi ne wa qaala saxiixul isnaad walam yuxrija wala walam yuxrija te ñoom ñaar. al imaam al al Buxaari al imaamu Muslim Abul Husayni rahmatullahi alayhi ma daal dinañ koy daal guñ koy solo kon fii da ne yonent way saa saam nekkul di toog ab jataay lu dul ne danaan subhaanaka allahumma rabbi fii am na benn différence bu tuuteeg li ngay gisoon ñun subhaanaka allahumma wa bihamdik fii subhaanaka allahumma rabbi wa bihamdik dafa dugal rabbi ci diggante wi te ashhadu bi ak ñëwul fii ashhadu an laa ilaha illa ant daa wax rek laa ilaha illa ant waaw fii daa ñëw rek wax laa ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk voilà subhanaka allahumma kon gàcc ngalaama allahumma yow sama borom wa bihamdika di la sant rek laa ilaha illa ant amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul yow astaghfiruka maa ngi lay ñaan jéggal nag wa atubu ilayka di tuub ci yow léegi sayyidatu Aisha daal di koy laaj laaj yi nga xam ne moom la wax léegi nga xam ne loolu lu ama am solo la Allahu akbar waaw kon euh, mu ngi noonee léegi kon gis nañ taxrij bi kon lii la al imaam walillahi alhamdu wal minna an-Nawawi rahimahullah daal di wax ne kon Abu Dawud rahimahullah moom moo ko solo nako noon al imaamu ki nga xamante ne mooy alxaakim waaye alxaakim ci yoonu sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha léegi kon ginnaaw njàngat bu njëkk bi ci taxrij bi lan mooy ñaareelu njàngat ci xadis bi mooy xadiis bii mook xadis bi ñu génnoon boo gisee benn la mooy Euh, day wax ci ñaan goo xam ne moom la boroom xam-xam yi moo tax yonent bay saa saam tout le temps danaan day far ay bàkkaar moom la ñuy tuddee kafaaratul masjid majlisi waaw li nga xam ne da lay faral rëcc rëcc ya nga def ca bërëb ba nga toog lu fële nag mu ne kasura laxatuhu day wane li rëcc rëcc yi ci kaddu la waaye aayul moos que ne ginnaa kàddu ginnaa yaatu kaddu ndax li mu wax ne kenn du ko wax maa laa yaquluhunna comme ni wax sayyidatu Aisha min ahadin hiina yaqumu min majlisi illaa ghufira lahu maa kaana minhu fi dhaalika al-majlis kenn du wax kàddu yooyee jamono ja muy jóg ci jataay lu dul ne jéggal nañ ko la nga xam ne moo nekkoon ci kàddu ca ca jataay boobee te mën na nekk ay jëf comme bëllee waateeg yooyu ak <laughs> rege ji waateeg <laughs> ak yu mel noonu ak wax yoo xamante ne lool lool ci côté jëf yoo xam ne du kàddu gu ñu génne voilà kon loolu nga gis ne kon mooy dafa bokk ci tegginu lëkkaaleem ak suñu bunt bi tegginu jotaay boo nekkee ci jotaay bay jóg nga wax kàddu yi waaw subhan euh, ki subhanaka abu barza ashhadu an la ilaha ant astaghfiruka wa atubu ilayk voilà mooy même yi nga xam ne moom noon la ko al abu hurayra solo ci jotaay bi ñu génn kon loolu muy teggin gu rëy rëy rëy goo xam ne jar na jàpp jar na jàng jar na xam daal di koy takk di ko doxee te xam ne dañ ciy am ngërëmu yàlla te dañuy faral ndax jàpp bi du ñàkk saa su ne muy def ay rëcc rëcc waaw waaw yi ñu xam ak yi ñu xamul waaw diqaha wa jillaha yooyu yëpp ak yi nga xam ne eh, ma alim naa wa ma lam na'lam yi nga xam ne moo xam-xam nañ leen wala xamuñu leen yow nag boo nee ci jataay léeg-léeg jaam bi maîtriser léppam wakon wakun uxaya dabital xawaasi loolu du ñu baree ko man boo ko manee sax da du tee ñu ne la defal lii waaw ndax roye ko yonent bi saa saa mi nga xam ne da ko doon def te leer nañ ne jataayam mooy jataay bi gënoon a tedd waaye teewul woon da ko doon def biñ ko ko laajee mu ne ngir lan ngir jàngale waaye tamit ngir doxe li nga xam ne moom la ko boroomam tabaaraka wa taala digaloon ca idaa ak yu mel noon ci alquran nga gis ne moom yonent bi alayhi salaam malgré fi mu toll loolu la doon doxe allahu akbar waaw waaye ji gën a yokk ndax boo koy def jaamu yàlla la leneen da lay gën a yokk jege yàlla di fàttaliku yàlla di xam ne yow jaam nga ah wastaghfiru eh, eh, wastaghfiru eh, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kaana tawwaaba loo sori sori sori doo deñ di soxla di ñëwaat ci yàlla di ñaan ak suturaam mu lay mu la koy teg waaye di la delloo si ci boppam moo tax day yokk jege yàlla day yokk ay tiyaaba tamit ñaan gi waaw waaw même bu dee ne xam nañ ne comme niñ la ko waxe waxati la ko waxati la ko jotaay yeneen tubaab yi laxat yooyu moom amu ci voilà <laughs> waaw. waaw ndax daa am ñoo xam ne moom seen jotaay boo fa newee euh, iblis ci boppam du fa am place parce day xam ne yee waaw foofu yépp moom caaxaan du fa jege quoi moo tax léeg-léeg nag yeneen saa saa nekk comme ni gisee ba ñuy waaja lekk mu yónni ndaw sax waaw jaam bu jigéen bu mu jógee ne bëgg a dugal loxoom yeneen tubaab saa saa téye ci loxoom jekk rek mu yónni beneen kaw kaw waa ji jóge ne rek bi fërëx fërëxi rek bëgg a dugal loxo bi yoneen saa saa ne ko si téye ko téye joxam acca ba pare ne iblis bañul lulul ne daa bëggoon a daganal ñam bi ci tàmbali saa ngi tudd turu yàlla moo tax mu yónni ndaw si ak ak araab yi bi maa ngi wàcc ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom kene bi may téye seen loxo yi maa ngi téyewaali loxol iblis allah <laughs> mooy daq ko ci biti mu daal di dem ba xam ne sooyati fii moom du fi am dara <laughs> waaw jotaay yonent bi alayhi salaam te kenn du fa def lu dul noonu lu dul dina la dina la corriger comme niñ gisoon ci euh, euh, bam ñëwee kër Itbaan ibn Malik di julli dégg nit ñi di wax ci Malik ibn Duxsh euh, Duxshum hmm? ñu ne Duxayshum <laughs> mu ne moom daal waa anamu waaye ne moom de ah ñenn ñu ne gisuñu ne lu naafiq la quoi buy neex ak buy buy buy neex ak naafiq yeneen saa saa pare ñu leen déedéet waaw bu leen wax loolu waaw moom gisuma lu dul na daa sopp yàlla sopp yonentam alayhi saa salaam te moom waqad shahida badra Malik la te Malik boobu moom moo taal sax keroog yonent bi alayhi salaatu salaam ñu jógee fi nga xam ne mooy euh, Tabuk euh, aaya yooyu wàccoon ci suuratu taw ba doon wax euh, la masjidun ussisa la taqwa ba pare wax ne ñëli seen kanta seen jàkka jële nga xam ne moom jàkkaay riir la muy masjidul diraar bu fa teg sa tànk yonent bay saat saam ba muy ñëwee di ñëw ñoom la yónni laata muy dugg si ngir ñu dem moom maalikum na duxaysin wala duxsun moom bokk na ci ñu dem daal di koy taal waaw allahu akbar kon kooku xam nga ne sore na naafiq waaye nit ñi mooy loolu pourtant dañoo wax rek ci eh, eh, ñoom li ñu gis ci biti rek ci kii waaye loolu dafi mbiru xol voilà ak nifaaq kenn du ko adressé nit kenn du jàpp ne nit naafiq la teg ko rek ci biti ñii ma gis muy doxe déedéet parce que mbiru xol la te ñun boroom bi mayu ñu accès mayu ñu ñu daal di mën jote xolu jaam yi loolu mbiru borom bi la kon nañ ko ko bàyyee voilà képp nag koo xam ne gis nañ ngay def loo xam ne niru naan jëfi naafiq ñu laaye biir la waaye nag bu mu tax ñu koy taxé naan ko waaw ah, sawaay c'est un naafiq pur et dur laa wax non sawaay sawaay yéena yéen yéen yéen yéen daal sawaay attention yéen nekk leen foofu ko man dama pare ci ay mbiram quoi parce que c'est un naafiq déclaré quoi loolu yaa ngi yaa ngi dugg nag ci loo xam ne domaine yàlla la da du sa bos yow jaam nga waaw waneel sa bopp ne jaam nga kon nag arrête dégg nga loolu mooy li nga xam ne mooy li jaadu kon loolu lu ama am solo la euh, nañ ciy bàyyi xel ku nekk rek boo yemee fa nga yem ak la la borom bi tabaaraka wa taala daal di euh, def muy jaam am na lu ñu doy quoi loo xamante ne ni buñ ci nekkee wallahi alladhi la ilaha illa huwa doy nañu sëkk waaw doy nañu sëkk doy nañu de waaw kon nag nañu nekk ci loolu te bàyyi di dugg ci yoo xamante ne ni wallahi du suñu mbir waaw wallahi du suñu mbir waaye xadiis yu mel nii laata ñuy pare euh, kii euh, Seydina Jubayr Naafi' ibn Jubayr jële na ko ci Jubayr ibn Mut'im te ñoom al na xaakim eh, eh, daal dina koy solo eh, naka noonu al kii an-Nasaa'i indi na ko ci al kubra moom itam solo na xadis boo xamante ni moom bii wa niroo nga xam ne dane saat saam nee na moom Jubayr man qaala subhaanallah wa bihamdik subhaanaka allahumma wa bihamdik laa ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk Ah, fa qaalaha fi majlisi dhikrin kaanat kattaabi'i yutba'u alayhi wa man qaalaha fi majlisi laghwin kaanat kaffaaratuhu gis nga fii <laughs> ah eh, eh, eh, mu ne yenent bi saa saa nee na képp ku wax subhaanallah wa bihamdihi ah mooy subhaanallah gàcc gaalaamaa yàlla wa bihamdihi di jaar rek di ko sant subhaanaka allahumma wa bihamdika ah gàcc ngaalaamaa yàlla yow lay sàbbal de wa bihamdika suñu boroom di la di la di la sant laa ilaha illa anta amul benn buur bu ñu war a jaamu te bu yelloo ñu jaamu ko ci dëgg ko du yow astaghfiruka wa atubu ilayk maa ngi lay ñaan nga jéggal ma tey dellu ci yow fa qaalaha mu wax ko fii majlisi zikrin waaw lii lañ la doon wax naan bul jàpp ne man fi ma nekk alquran lañ doon jàng ak hadith ah. bon c'est pas grave ah. kon nag man dañoo kii rek jóg waxuñu fi dara lu garaaw lu baax sax d'ailleurs lañ ne woon mu ne la man a déglu yeneen timaali saa saa nee na képp ku ko wax ci bërëb boo xamante ne bërëbu tudd yàlla la kaanat kat tabi'a yutba'u alayhi mooy lu baax la ngeen fa doon def day mel ni lii nga wax nii dañ koo kasti mooy xam nga buur yi dañu buñ masoon a def benn kii eh, yónni benn lettre ba pare kasti ko mooy loolu day wane ne lii moom lu sax la waaw lu dul deñ la décision wam la boo xam ne bu la buur moo ko jël te nii nii lay continuer nii lay demee mu ne loolu nag lu baax la nga defoon boo waxee lii day mel ni loolu ab ab ab cachette la da ko dañ ko cee cachette dóor ko ci tamponné ko ci ngir mu dëgëral ko ba yawmal qiyaam allah dara du ko yàq waaw kaana kat toobai yutba'u alayhi wa man qaalaha mu ne képp nag ku ko wax fii majlisi lahwin ci bërëb boo xam ne mooy xarat gaa ko <laughs> yéen la ngeen doon wax ay wax la yoo xamante ne nii waaw ma dangeen daan dangeen di humour walla da ngeen di wax loo xamante ne nii mooy bu mu baax garaaw mais di wax loo xamante ne nii yéen bon façon wax la yoo xam ne bu dee ay ndaw ay ay ay ay ay ay ay kusay ngeen di wax ak ak tamit di dugg ji lu sa yoon newul ak mbuus wóor ak yooyu kaana kafaaratu day nekk li nga xamante ne moo koy faral li nga xamante ne mooy ay bakkaaram boroom Nasaa'i it indi na ko boroom as-Sunan ci as-Sunan al kon eh, nga gis loolu kon loolu lu amaam illahi fihi solo nañ ciy bàyyi xel waaw kon Seydina Jubayr ibn Mut'im eh, radiyallahu ta'ala anhu wa kon daal mbir maa ngi mooy daa bokk ci tegginu tegginu bu yaxaay nañuy wax ñaan yi jàpp ko Euh, wallahu taala alam waaye leneen luñ ci jànge mooy waa ji li mu ko ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa qaala lahu rajul fa qaala rajul nañ ñëwaat hadiis Seydina Abu Barza bi ci Riyaad bi benn waaye ne ko mais yow ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam innaka la taqulu qawlan ma kuntu taquluhu mimma madaa loolu dañ ci xamane ne taalibe bu gisee sëriñ bi def loo xamante ni miine wuñ ko woon waaw xame wuñ ko woon miine wuñ ko ko woon aayul mu laaj te loolu yàgg nañ ko gis ci ay waaw aayul mu questionné waaw mbir mi warul nekk mooy ay mooy affaire daa war a simple quoi warul nekk loo xamante ne ku nekk da ngay am lu nekk sa bopp doo ko wax après boo demee dugg nag ci ñu bàyyee leen ay commentaire ah waaw boo demee jëriñ bi nangam ak nga yéegee li ne simple mooy lii saxaaba yi doon def. waaw bañ gisee lu dul noonu Sayyidatu Aisha loolu la def nee na man yoneen saa salaam kii ma ne ko mais yoneen saa salaam yow léegi da ngay bari looy wax li ci mu ne waaw ay baat ay kàddu la yoo xam ne leeral ko naka kii it ah, dem leeral ko wax ko ne ko waaw <laughs> waaw kon loolu daal dañ ciy jànge mooy questionnement Sayyidatu Aisha question naan waa ji nga xam ne xamuñu kan la waaw radiyallahu anhuma kene yow daa ngi wax wax joo xam ne doonoo ko woon wax lu loolu daa war a nekk loo xamante ne jàngalekat bi jataayam daa war a am possibilité taalibe bi bu gisee jàngalekat bi def loo xam ne jaaxal na ko te moom yàgg na fi rawatina miinal na ko mais nag lii mu ngi def loo xam ne doonu woon gis mu ko doon def ci lu jiitu loolu am na droit laaj waaw am na droit laaj ne lu tax waaw tawit taalibi bi nga bañ a nga laaj moo gën nag nga dem di ñaaw njort naan yé boo demee nangam ak nangam la defati moo tax muy commencé di wax lii ak boo demee déedéet loolu yépp yaa ngi may iblis muy fooy sa xel mi ba pare ah, ngay ñaaw njort ci koo xamante ne mooy ki yàlla booleel mu war laa gindi mooy ki yàlla booleel ngir mu war laa xamal waaw kon nag loolu daa am solo quoi gis nga saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom dañ doon def lii mu laaj yonent bi alayhi salaatu salaam daal tamit tontu ne qaala zaalika kafaaratun limaa yakuunu fil majlis mooy tamit simplicité yu jàngalekat bi dañ ko fiy jàng mooy bu boobaa yow it jàngalekat bi bu ñu la laajee waroo nekk di mer. naan waa waa après yooyu saa sara waxu ko bàyyi moom dégg ko ba wax ba bari mu ne ko après léegi léegi loo ci bëggoon yow manoo dégg rek te la déedéet <laughs> loolu yooyu yépp mooy li nga nekk di wax noonu la ko gënoon a simple lu dul li yoneen saa sara wax te gën koo jub gën koo baax gën koo teggi gën a mat lépp mooy la mooy waaw xamal ko rek lan la waaw loolu mooy day day far li nekk ci ci ci ci jataay boobu loolu la waaw mooy jàngalekat bi daa war a nekk koo xam ne day yaatu dënn fa bima rahmatin min allah linta lahum te yàgg nañ fi bi yonent bay saasaam dañ koy laajub laaj mu wax lii ñu laaj ko mu waxaat ñu laajaat ko mu waxaat te masula wax ne eh léegi nag c'est bon c'est bon quoi non yéen nag non vous commencez à à à à abuser ah waaye lii mooy la non <laughs> non mooy affaire bi nit ki day yaatu dënn jàngalekat daa war a yaatu dënn waaw wala laaj rek nga fël gémmiñu ki lay laaj te waxul dara xanaa eh, rek waaye pamti pamti waaw du noonu day teey day dal day yaatu dënn waaw comme ni yonent bay saa saa meloon te nga leeral te yàlla tax rek waaw lii la waaw bu fi nekk di ko tuur lëndëm ci loo xam ne nga koy tontu loo xamante ne nii eh, moom du loolu mais da nga koo da bëgg sànni kese noo non non loolu tamit du affaire u jàngalekat quoi voilà mu ngi noonu ñu gis tamit hadith bi comme bu hadith yi naa Abu Hurayra bële da ne da boobu mooy hadith yonent tamit saa dana da ne woon man jalasa ku toog comme niñ ko fi leerale woon. mooy da koo waxoon bu boobaa comme si képp koo xamante ne ah saa bay ne waaw quoi kon de ñun de moom comme que ñun moom loolu dañuy dal baal ñu def yonent tamit saa sàmm ci boppam moom di ko def. waaw kon loolu it dafa am solo waaw yàgg nañ ko gis mooy jàngalekat bi la muy jàngale mu nekk waaye lii nii manoon nañ ne yonent bay saasan da ci génn mooy ñu jàppoon xadis bële ak yi mel noonu kese te ne ku toogati ci jotaay boo xam ne fa kasura fiihi laxasu man nga ne boo loolu yonent saa saram buñ gisuloon mu koy def non parce que moom da ko da dafa dépassé loolu te loolu xew ci jotaayam da loolu dafa leer waaye le fait mu koy ba pare ñu laaj ko mu wax la taxoon moom la waxoon fële ne mooy day far ay bàkkaar te xam nañ ne moom du ay bàkkaar lay def wala boog fa mu toog noonu la dafay am loolee mooy dañ ci xame ne lan la kaana yata'awwalu qur'ana rabbih da doon rek interpréter tey def li ko boroomam daal bi euh, digal comme ci aaya alquran yi comme liñ na ko waxoon idaa jaa nasrullah nga xam ne loolu moom aaya yooyu ba léegi gis ne euh, euh, bu ja bu bu ndimbalal yàlla li liggéey moo tax bi aaxira bi aaxara ci mujjantelu dundam te waxoon naa la ci la li daa jaa a ñëw mooy li mujjee wàcc sax a saar saar bu mujjee wàcc waaw yonent bay saar salaam da ko doon wax di ko wax di ko wax saa bu toogee bay jóg di wax ba ñu seetlu ko yemul rek ci biti bu nekkee ci biti ndax Sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee salaam te yooyu yu bari man a nekk ci jàkk ji dëgg la waaye man na nekk tamit këram ndax nit ñi dañ fa doon ñëw Sayyidatu Aisha seetlu affaire bi daal di koy laaj yonent bi saam saa ñu xam si ne jàngalekat bi nekkul ne bon man daal bu ma nee ci biti ah di def yu baax yi bu ma nee sama kër moom laasit wu déedéet waaw loolu ba soxnaam ci boppam daal di koy faire constat le hadith Sayyidatu Aisha bi dañ ciy jànge ke ne mooy nit jigéen soxna bu la borom bi boola borom kër boo xam ne nitu diinal nitu xam la. boroom xam-xam la waroo koo jàppe comme n'importe qui rawatina booy laaj ci wàllu xam-xam ak yooyu sa doxlanteeg moom daa war a nekk loo xam ne nga xam ne ah doxlanteew ba ak benn ab sàmba buy buy taxawaalu rien bu dul woon boroom xam-xam sax danga nga ko waroon a jox gëdd bu rëy ndax daa am àq bu mag ci sa bo ci sa kaw muy parce que moom la la boroom bi mooy si boroom kër rawatina nag koo xam ne mooy buntu xam-xam la rawatina ki nga xam ne nag bu dee yonent way sa salaam moom moom moo moom xam ci moom lay jóge kon nag loolu bi mu ñëwee di wax ak moom neew ko waa sama jëkkër <laughs> waaw wala moom móodu <laughs> déedéet wala mu hëbbadu waaw mu hëbbat ah yow Muhammad daal yow daal léegi daal yow yaa bari looy wax nii déedéet ya rasulallah waaw xam na ne Muhammad la tudd est-ce que ko yaa Muhammad ah ah jëkkër sama yu mel noonu waaw dina neex ci yenn côté bu dee mais bu ñëwee <laughs> wàllu waxtaan xam-xam lu jëm ci loolu yooyu mën naa nekk waaye mooy liñ la bëgg a wax mooy gëddu boroom xam-xam bi ah, ak li fi ko yàlla teg ah, loolu de ko bàyyi xel yow soxna si même bu dee sa boroom kër la waaw mu ne ko ya rasulallah yow aare yow ndawal yàlla bi gis nga waaw waa waa waa waa waa waa cheikh bi ah cheikh bi sëriñ bi nangam ak yooyu dafa am solo waaw mu bañ a nekk rek sëriñu aada boobu mooy koo xam ni yàllaa ko maye xam-xam ak yooyu nga ñëw na waaw sa borom kër la léeg-léeg sax bu nit ñëwee jàpp gis <laughs> ngay wax moom bu tem mu jàpp ne ci xanaa xanaa bu la xamul tem mu jàpp ne xanaa étranger rek non non yaay soxnaam waaye nag mooy li ko yàlla jox loolu nga gis te loolu lu am am solo la te borom bi Sayyidatu Aisha mi moo doon wax ne dañ ñoo jàngal comme li ko imam Muslim indee ci muqaddimaam bi ñuy wàcc nit ñi seen wàccuwaay ah dañoo digal an nunzila an-naasa manaazilahum ñuy wàcc ni di seen wàcc waay kon loolu yëpp dafa am solo yal nañu ko borom bi may may ñu teggin yi nga xam ne bokk ci tegginu jotaay bokk tamit li nga xamante ni dañuy branché ci suñu boroom nit ki di fàttaleku di tuub di dellu ci borom xam ne foo man di tollu it yow dépassé woo fuñ naan da naan astaghfirullah loolu moom naan wa atuubu ilayhi loolu kenn dépassé ko amul kenn laa mbindeef moo xam ne lañ naan ah, moo sa yi nag il faut savoir que nekk fi di wax ay astaghfirullah wa atubu ilayhi yi moom moom dépassé na ko déedéet loolu amul voilà loolu loolu moom <laughs> waaw loolu moom lay sa bi am quoi waaw la ko wax it wax la dalaa wax ay waxam rek waaw <laughs> waaw kookee daal daal laa wax ay waxam kepp waaye nag lim la wax wuute nag li nga xamante ne mooy li xam waaw loolu moom euh, yoboo nga xam ko te ko noonu yow bu dee yonent bay saa sa mawlana ibn Umar radiyallahu anhu comme ni ko al imamu at-Tirmidhi nako noon Abu Dawud mi solo na ko imam Ibn Majah nako noon imam Ahmad ci lu jiitu moo doon wax ne moom imam Ibn Umar mu ne kaana li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fil mas fil majlis min qabli an yaquma rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta at ghafur mu ne yonent waay saasaam doon nañ ko waññal ci bu newoon ci jataay laata muy jóg naan rabbi ighfir lii rabbi eh sama borom ighfir lii yal nag ma jéggal wa tub alayya nga may delloo saa ne rek ci sa bopp bi nga xam ne masu ciy jóge waaye mu ko ciy delloo rek innaka ndax yow anta yow at-tawwaab yaay aji ki nga xam ne daa bëgg lool di delloo jaamam waaye nekk delloo waa koonu jaamam alxafuur te di nangu di tuubu jaamam tamit alxafuur nekk gi nga xam ne mooy kii eh, suturaalaate mooy kii jéggalaate yow bu dee yeneen tubaab saa saa may wax lii <laughs> ci benn jataay yaa ah, mi atamarra waaw mi atamarra san téeméeri yoon kon nag eh, nañu xam ne jaam lañ ko waaw waaw li ñuy yëkkati mooy lii waaw mooy as sunna kon nag ñu yem noonu bii di ñëw insha allahu taala ñu gis hadisu ibnu Umar mi ñu doon wax sànq radiyallahu anhu ba léegi ci buntu bi baabul fii eh, aadabil majlisi wal jalis buntu ba di wax ci tegginu toogaay ak tagay toogal wallahu taala aalam ñuy hadis huit cent trente-quatre wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi